mu ngi tuddoon Saad ibn Zayd ibn Malik ibn Abdi ibn Abdi ibn Ka'b ibn Abdil Ashhali al Ansaariyul looloo doon turoon nekkoon Saad di doomu ku ñuy wax Zayd Zayd di doomi Malik Malik di doomi Abd Abd di doomi Ka'b Ka'b di doomi Abdil Ashhal mi nga xam ne ñoom seen koju seen clan boobu ci waa Ansaar ci ñoom lañ leen di dàkkantale moo tax al ansaariyul ashhaliyu moom mii di seydina Sa'd ibn Zayd imaam Muusa ibn Uqba na ko noonu imaam is ibn Isxaaq raxmatullaahi ala al jamii nee nañu fekke na ghazwatu Badrin ah, kanta imaam al moom nee na waxuma la ghazwatu Badrin waaye fekke na tamit en même temps wala moom fekke na e, mooy bay'atul aqaba fekke woon na ko kon loolu day wane ne kon moom Sa'd ibn Zayd bii bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci lislaam ci waa Ansaar laata yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di gàddaay di ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci waxu imaam al-Waaqidi ndax moom dane shahida al aqaba fekke woon na aqaba Mina yoo yële yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon daje ak waa ahlu yasrib di ahlu madinati rasulillah sallallahu alayhi wa wa radiyallahu anhum wa ardaahum ah ci ghazwatu Uhud bi moom la imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi kon ne nga xamante ni nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di dem Uhud ñëw ba foofu bëgg ku ko jaarale ci yoon woo xam ne waa Quraysh duñ ko gis Abu Xaysama radiyallahu anhu ne ko xam naa fa jaarale ko ci tool lu Mirba Mirba di naafiq bu bon boobale di silmaxa boobu ne ko bu ma gisoon bu te suuf bi ma gisul woon ne bu ma yëgoon ne du dal kenn ci yow yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci sa xar kanam gi laa koy dóor imaam ibn isxaaq ne biñ ko naree rey yonent mi alayhi salaatu salaam ne bu leen ko rey nee na nag waqad badara ilayhi sa'd ibn zayd axu bani abdil ashhali qabla an naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anhu fa darabahu bil qawsi fi ra'sihi fa shajja mu ne waaye Sa'd ibn Zayd mii laata yonent bi alayhi salaatu wa salaam naan bu leen def dara Mirbaa malgré lu bon li wax moom jiitu na gaa yépp ba daldi koy jël arkam lu ko ark bi mu yoroon lu ko fëgg ci bopp bopp mirban bi toj moom mii di seydina Sa'd ibn Zayd di axu bani Abdil Ashhal al Ashhali dafa nekkoon nag moom koo xam ne ku mënoon gawar la ku mënoon gawar la mooy chevalier cavalier dëgg la woon chevalier la woon moom seydina Sa'd ibn Zayd lool lañ am ci tarjamaam radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa